waa joo xam ne da doon jiite waa ji day jiite njàppam toj léegi bi njàppam tojee mu xëcc kenn ne ko acca mu xëcc kenn quoi aywa ngir mu ñëw daal di eh, continuer julli ji xëcc kenn waa mais mooy eh, nañ gën a affiner cas bi imaam bi day jiite ñaari nit comme ni ñu joxe woon exemple ñaari nit ñooñu mu doon jiite après bi mu leen di jiite nag ñu dem ba ci biir kenn ci ñoom euh, mooy euh, ñetti personnes ñëw imaam bi julli benn ràkka yëg ni jàppam toj na mu xëcc kenn mais ki mu xëcc nag mooy ci ñetti ñi mujjee ñëw kenn la xëcc kon ñoom amaguñoo imaam bii benn rakk amuñu ko ñaar ñii ñoom am nañ benn benn rakka moom léegi comment comment il va faire loolu euh, dafa am boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñenn ñi dañu ne ni muy def bu boobaa ni muy def mooy mooy buñ jëlee ne julli timis la. par exemple nañ jël timis exemple timis kese imaam bi moom benn ràkkale leen rawe ñoom ñett ñi ñëw ba pare mu xëcc kenn ci ñoom ñaar ci ñoom ñett ñi ñëw kooku taxaw place imaam parce que jàppam toj na wala boog mu fàttale ko ne amul woon jàpp wala yu mel noonu léegi ki war a continuer bu boobaa moom amagul benn rakk alors que ñenn ñaar ñii moom am nañu am nañu benn rakk nu muy def est-ce que day julli ñaari rakka de suite comme si moom mooy commencé ba pare waaw bu boobaa euh, buy julli ñaari rakka yooyu mais ñeneen ñaar ñi dañ koy topp ci ñaari rakka yi parce que bu jullee ñaari rakka ba pare après loolu lay def ba pare ñee toog di ko xaar wala boog da leen def signe day jullee ñoom benn benn rakka bi mooy deuxième rakka timis après moom mu def signe ñaar ñooñu ñoom ñu toog kantaa ñeneen ñaar ñi mooy moom ñett ñoom ñett ñoo ñëwandoo ñeneen ñaar ñi moom ñoom dañuy jóg ànd moom mu julli benn ràkka bi nga xam ne moo ko raw mu indi ràkka ba mu mat toog taayaand ak ñoom après mu jóg continuer loolu benn wax la que ni noonu lay def mooy day julli benn fekk àggagul fi ñuy taayaa day julli waaw benn ràkka lañ ko rawe day indi benn ràkka jiite ko leen ñoom ñépp xam nga ràkka boobu mooy deuxième pour ñaar ñi ñu fi fekk mais mooy première pour moom ak ñeneen ñaar ñi mu ak seen doom bu boobaa day def signe ñaar ñu njëkk ñi ñu toog bi mu jullee benn ràkka bi ñoom mu nekk seen deux ñu toog ci taay bi di ko xaar moom mu jóg ak ñeneen ñaar ñi mu ñëwandool mu tari jiite leen benn rakka nga xam ne mooy kon am na deux mu toog nag taayaat ak ñoom après ñu continuer julli ji ba ni nga xamante ne ni ñoonu lay mooy continuer léegi normalement mooy dabante nañ hein léegi am na nag beneen wax boo xam ne ñoom leneen lañu wax waaw mooy dañuy day continuer julli bi ba pare waaw selon imam bi jiitu woon mooy deuxième ràkk boobu day moom day toog day toog ngir taaya day toog ngir taaya bu paree ba ñeent ñële jot ñooñu dañuy toog xaar ko moom mu dal di continuer ak ñaar ñi fi dikkal indi ràkk bi leen manqué après mu sëlmal yi sëlmal waaw waaw lii daal mooy ñaari wax yi ci am waaw <laughs> noonu lañuy defee affaire boobu noonu wallahu taala alam